sabiili wa kaanu mustabsiriin wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana wa laqad jaa'ahum muusaa bilbayyinaati fastakbaruu fil ardi wa kaanuu saabiqiin fa kullan axadnaa bidanbihi fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiban wa minhum man axadathu sayhatu wa minhum man xasafnaa bihi al arda wa minhum man aghraqnaa wa maa kaana Allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun kon gaayaa ngoog waaw bam paree ci loolu wax wax yi bi kii yépp mu ne wa tilkal amthaalu nadribuhaa linnaasi wa maa ya'qiluhaa illaa al-aalimuun ci suuratul ankabuut kon gaayaa ngoog kàccoor yaa ngi gaa yi kii yépp seenu misaal gi ku bëgg nag yaa yeewu waaw ki muus man wu'ida bi ghayri ki muus mooy ki nga xam ne dañ laa yee dangay yeewu jaare ko ci li dal keneen nga bañ la fa mu jaar nga xool waaroo ci la mu def nga bañ koo def waaw waa aada ngii de waa samud ak waa samud gaayaa ngii de xaaru naa ngoog firaw naa ngoog haamaa na ngoog ñoom gaayaa ngii de waaw gaayaa goog kon nag bàyyi leen xel ci loolu qul siiru fil ardi fanduru kayfa bada'a al-xalqa thumma allahu yunshi'u an-nash'ata al-aaxira inna allaha ala kulli shay'in qadiir yu'adhibu man yashaa'u wa yarhamu man yashaa'u wa ilayhi tuqlabuun wa maa antum bimu'jiziina fil ardi wala fis samaa'i wa maa lakum min duuni llahi min waliyyin wala nasiir waaw non oh, dafa bari dafa bari boo ci naree topp lii rek man na laa jëlal des heures et des heures waaw awalam hmm? qul siiru fil ard wax leen ñu wëy dem ma léegi suuratul ankabut wër leen ci nee leen ñu dox ci kaw suuf fanzuru ñu xool kayfa bada al naka la buur yàlla tàmbale woon mbind mi thumma allahu yunshi'u an-nash'ata inna allaha ala kulli shay'in qadir yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun waaw kon loolu mooy kon nañuy bàyyi xel ci wàllu tourisme gi nii mooy siyaaxa gi nga dégg boroom xam-xamu yi di ko wax ak nitu yàlla yi yii moo tax ñuy wax yi nga xam ne nit ki da ciy da ciy dellu ci boroomam ndax nit ki dafa war a lépp da ko war a dellu ci boroomam da ko war a delloo ci boroomam muy gis boromam à travers yooyu manifestation borom bi kàttanam man-manam sañ-sañam yooyu yëpp bu koy gis à travers yooyu ngay ngay romb ko dox ak dem di xool waaye hein yooyu tamit dalay pousser yow nit ki ci li nga xam ne mooy nga xam ne ah buur yàlla de <laughs> ah lu ne nag la ñamee def kon kenn te kenn manu la feexee di ko forcer ci leen waaw ba pare ngay gis mbir yi à travers kon moom mais boo demee da ngay mujj ba yow ah boo continuer noonu da ngay dem ba mbir yi ba la nga leen a gis buur yàlla ngay gis ba pare laa kooku kawe na waaw wala boo leen di gis ci saa si fa ngay gisaale manifestation yàlla à à travers loolu automatiquement doo bàyyi ba gis loolu xool gis ko à travers moom comme yi borom xikam bi doon <laughs> bi di di développer hein da mujj nekk koo xamante ne nii yow danga koy gis avant sax ngay gis loolu muy lépp moom ngay gis manifestation am kàttanam man-manam sañ-sañam waaw namm-nammam iraada geeg ak li nga xamante ne ala kulli shay'in qadir loolu mooy li nga xam ni jullit noonu lay noonu lay tourisme bul gis ñépp di def lenn rek moo tendance moom la gaa yi def nga non non yow mbir yi ki baax mooy ki nga xam ne day transformer te loolu mooy xam nga li alxuraan yàgg na ko wax waaw kon soxlawuñ kon yow jullit bi xaaroo naan waaye gars yi ñu ngi kii les tours les tour opérateurs xaw ma des touristes xaw ma lan tour opérateur yi wala yu ni ko nasaraan si defee moo la yóbbaale non yow alxuraan bi nga yor gisoo aay la wax nii te yu bàyyi la ne ni qul siiru fil ardi yu jeex dañoo bari hein di di inciter nit ki ci yooyu. moo tax yooyu noonu moo tax yonent ma ne saa saa ne leen dudul ngeen nekk ñoo xam ne bu leen dugg laa tadxulu du diyaar euh, alladhina zalamu anfusahum bu leen fa dugg noonu waaw sans saisir li nga xam ne mooy dëgg dëgg ni nga xam ne noon nga fa war a jaare waaw ndax buur yàlla mi leen tegoon lii man na lu ko faa tegaata ah. kan moo ko naan lu tax moom kenn du ko wax lu tax kenn du ko wax lii nga def lu tax nga def ko kenn du ko wax kenn du ko ne ah laa yusalu amma yafal wa hum yusalu buur yàlla kenn du ko laaj kenn du ko compte rendu naan ko compte rendu ci li nga def te moom nag moo koy ñeneen ñi te nit ñi ñoom dinañ leen laaj lu tax li ñu def ñu daal di koy def waaw kon mu ñëwee ci imaam Ibnul aljawziya raxmatullah aley ci zaadul maad fi hadi xayril ibaad ginnaaw loolu mu ne ah, wa minha bokk na liñ ciy jànge bale ci gazwatu tabuuk gazwatu tabuuk mu ne bokk na ci anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna salaatayn fi safar waaw mu ne bokk na liñ ciy jàngi kën a yeneen ci ma saab da doon dajale diggante ñaari julli mooy kaana alladhi yadullu ala ad-dawaami wal istimraar bi nga xam ne day tegtal kën mbir mi dafa saxoon nii la doon yàgg di doxale moom yeneen bi aleyhi salaatu salaam nii la doon doxale mooy bu tukki woon da doon boole julli yi bu tukki woon day boole julli yi mooy yi nga xam ne dañ leen di boole bien sûr tisbaar ak tàkkusaan da leen di boole timis ak gee da leen di boole julli leen benn waxtu voilà nit ki nag am na choix mën na def julli boo xamante ne nii day ànd ak mën na bañ a def bu ànd ak wàññi mais wàññi bi moo gën yonent ma saa saa loolu la doon def da doon wàññi mooy julli yi nga xam ne bien sûr yu ñu mën a wàññi la gée timis kenn du ko wàññi voilà mooy kenn du wàññi timis ay kaay leen ñu wàññi timis gi def leen ko ñaar wala benn ràkk déedéet timis ñett lay doon ñett lay mu ne kon wa kaana wa minha bokk na liñ ciy jàng ana nabiyya kanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u da doon dajale bayna salaatayni diggante ñaari julli fi safari bu mësoon a tukki waqad jaa jam'u taqdiimi fi hadhihi al-qissa min mu ne ñëw na nag ci nettali bi ñun nag gisuñu woon riwaaya yooyu riwaaya yi doon wax jamono taqdim gisuñu ko parce que ñun riwaaya imaamu muslim lañ jëloon ak al bi nekk ci muwatta u imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhima ñooñu leen gisoon te riwaaya yooyu jamu taqdim amu ci mais am na yeneen riwaaya yoo xam ne imaam Ibnul Qayyim moom la cité moom citéwul yu muwatta yeeg bu imaamu muslim moom bi mu cité mooy yi nga xam ne ñoo tudd. ne foofu jam'u taqdim mooy kenn yonent ma ne saa mooy tisbaar ak tàkkusaan da koo julli am na boo xam ne walla gee timis walla gee am na boo xam ne place bi njëkk la ko julli waaw mooy lan mooy ne place bi njëkk mooy tisbaar bi tisbaar jotee la julli tisbaar teg ci tàkkusaan bi gee bi timis jotee mu julli timis teg ci gee moom riwaay yooyu la indi mu ne moo tax mu ne rot na ci nettali fii ci Tabuk kën yonent mi saa def na jamu taqdim ci xadiisu Seydina Muaaz moo yeneen version yi loo xam ne bokk ak yi nekk ci Muwatta imaamu Maalik ak li nga xam ne mooy euh, saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayriyu raxmatullaahi alayhima mu ne wa dhakarna illat alxadiis tudd nañ nag riwaaye yi ne jamoo taqdiim tudd nañ ci ci Zaadul Ma'ad ci biir ba muy nettali ndax moom day indi nettali histoire xare bi ba pare wala après mu indi jàngati comme ñun ni ñuy def moom nag ba mu ca tollee ci nettali bi mu ne foofu tuddoon naa fa la mooy problème yi am ci xadiis yi ne dafa def jamoo taqdiim waaw léegi mu ne waman ankarahu walam yëj walam yuji walam yeji jamaa taqdimi anhu fi safari illa hada mu ne ñi nga xam ne am na ñoo xam ne wa man ankarahu ku ko weddi te indiwul jamo taqdim lu dul ci e, ci e, e, ci ci ci ci safar bi mooy ci ci tukkeem bii ci tabu mu ne waaye wa saxa anhu jamoo taqdim bi Arafa qabl duxulihi ila Arafa mu ne waaye bu dee ne bii nit nee nga ah non non non jamo taqdim fan comme di ko ñenn ñuy wax dina ñëw ci wax yi dina ñëw ci ñeneen ñi ah non non non jamu taqdim d'accord nañ jamu mais il faut mu nekk jamu taxiir ndax jamu taqdim fan waaye mooy lan mooy d'accord nañ ci jamu léegi ku nar a boole diggante timis ak gée da ngay bàyyi ba gée nga door a julli gée timis ak gée ku nar a boole diggante tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan da ngay bàyyi ba heure tàkkusaan nga boole tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan am nañoo ñoo am dañ ne noonu lay demee mais kenn du jël ci bu bu mujj bi kenn du ko def ci heure bi njëkk mu ne nag waaye képp koo xam ne da ngaa bañ loolu ne woo hadis yi mënuñ cee tegteloo ndax yow wax nga problème yi ci ne mu ne waaye wasaxaanu suuf ka nag bu fi wérul wér na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam këne moom def na jamu taqdim julli na jamu taqdim tisbaar mu julli tisbaar ba pare julli tàkkusaan kañ arafa bésum arafaat qabla duxulihi ilaa arafa laata muy dugg arafa loolu gisoon nañ ko ci ci zaadul xujaaj ilaa baytillahi alxaraam mooy arafaat bésu arafaat neuvième jour bi ci ci weeru aj ci zul xijja ci weeru tabaski mooy jour arafaat nit ñi ba nañuy taxaw taxawaayu arafaat dañuy julli ci masjidul xaliil bi nekk foofu ah jàkka jooju mooy bu ñu fa jullee Euh, nan euh, jàkka jooju noonu da ngay julli tisbaar après julli tàkkusaan te ci heure tisbaar nga koy jullee waaw mu ne kon kay leer na kon mais mooy bu fii saxul loota lool sax na ci xadiis yu wér demal xadiisu Seydina imaam Muslim bu gudd boobu di nettali ajug yonent mi alayhi salaatu salaam loolu di ko ci gis mu ne sax na foofu foofu moom boo demee ci saxi imaam Muslim boobu ci kiiwam boobu da nga fay fekk loolu ta sax na ci xadiis yu loolu moo tax même gaa yi ñiy weddi loolu moo tax dañu dañ ko utal ab ta'wil dañu ne ah, dañ ko interpréter neneen mais waaw dëgg la def na ko mais foofu noonu à cause loolu nag lay wax nii mu ne nañ bàyyi mu wax mu ne kon képp ku ne fii nii dafa am illa moo tax jamu taqdim moom lim ba mooy jamu taqdim mën naa ne sauf ko bu dee teg tegtaloo bii ci xadiis Seydina Muaaz bi yeneen version yi ñëw yenn yi nekk ci euh, euh, bu imaam alxaakim ak ñeneen yooyu dafa am problème waaw léegi mu ne nag yooyu noonu euh, képp ku ko weddi fii mais xamal ne mbir moomu nag jëf jooju sax na ci yonent mi aleyhi salaatu wa salaam keroog Arafat waaw julli na tàkkusaan ci heure tisbaar avant muy dem avant muy dugg Arafat fa innahu jamaa bayna adh-dhuhri wal asri fi waqti adh-dhuhri ndax yonent mi aleyhi salaatu wa salaam dafa dajale digga euh, julli tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tisbaar faqiila léegi nag mu ne am nañu ne <laughs> daalika li ajli nusuk loolu boo gisee mu def ko mooy ne jaamu yàlla dañ fay def ci période aj gi moo tax lool kese moo tax mu loolu possible loolu léegi nag ci wax loolu <laughs> loolu mooy xanafiye yi xam nga xanafiye yi waxoon nañ la ko moom xanafiya yi looloo tax ñoom loolu dañ koo bañ dañ ne non non non jamu taqdim moom man la nekk lu dul arafaat waaw boole julli julli tisbaar ak tàkkusaan waaw man ngaa boole ah ñoom da xam na fiye yi ñoom xam nga ñoom dañoo jàppoon ne sax ñoom wàññi boo tukkee ñoom farata lañ ko def contrairement waa jumhur mais da mais wàññi lañu wax ñoom wàññi lañu wax alors que mais suuf que dajale bi ñoo it d'accord nañ mais surtout jamu taqdim ñu ne ah non non non non jamu taqdim fa non non non yéen da ngeen a yéen yéen yéen comprendre ngeen ah ñu ne leen mais yeneen temades yi def na ko Arafat ñu ne moos loolu laa leen lu yéen bàyyi leen li ngeen di wax loolu lañ leen wax la yéen da ngeen a dese comprendre affaire bi waaw ñu leen ah mais léegi yéen ñi com yéen yéen ko comprendre dëgg-dëgg ko wax leen ñu kon nan la demee ñu ne gis nga ni mu demee lenn la bu yeneen temades yi dafa julli tisbaar palaasu tàkkusaan julli ko boole ko tisbaar palaasu foofu noonu ca ca laata muy dugg Arafat ca mosquée boo bël nekk ca buntu Arafat ah mais lenn rek a tax mu def ko parce que loolu ci jëfu aj ji moo tax aj ji gi mu nekk te loolu moo tax ba ilaa yawmi diin ku fa ñëw loolu nag day day pousser beneen affaire mooy ne kon al makki ci dëkk biir Makka. ki dëkk biir Makka ah ki dëkk biir Makka moom kon julli yooyu bu koy julli ni yonent ma lay saa saam def lay def mooy day dajale ñaari julli tisbaar ak tàkkusaan place u tisbaar ba pare wàññi ko parce que ñoom dañ ne loolu lépp parce que aj gee tax waaw waaw mu ne kama qaala Abu Hanifa dhalika li ajli nusuk boo gisee foofu jamo taqdim am fa mooy jiital boole ba pare jiital li nga boole mooy julli ko ci waxtu wu njëkk wi loolu mu ne waaye ajjee tax jëfu ajjee tax mu ne kama qaala abu xanifa comme li al abu xanifa an mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne non non non non non non ñun ñu comprendre ah li safari tawil la kama qaalahu ash ahmad mu ne am ñu ne ah comprendre nañ yéen saa ngeen ne comprendre dañu yaakaar ne nag yéen a juum yéen ñi ci kaw yéen a juum parce que en cas ñun li ñu wax jàpp nañ ne mooy li gën dëgër mooy ne loolu boo seetee con circonstance yi mu xew ak yooyu mooy lenn rek ko waraloon mooy as-safaru tawil mooy tukki bu gudd bi mooy yonent ba saa saa Medina la jóge waaw Medina la jóge ñëw Makka kon kooku tukki bi moo tax mooy distance wàññi rek. bu xajee dugg jeex na nit ki day man ni loolu moo waral lool kesee tax jamu taqdim am ci te loolu mooy lan mooy kon nit ki day am choix man mii bu ma jóge woon fi nga xamante ne nii mooy ndakaaru di dem Kaolack am naa choix heure tisbaar ma nekk ci yoon bi waxuma ma nekk sama kër di wàññi ah, ah non non ma génn diyaaru Dakar génn kay Dakar ak yooyu bu ma commencé tisbaar jot bu ma neexee ma arrêté sama oto daal di julli tisbaar ak tàkkusaan dooru continuer waaw parce que lan li ajli safar tawil te bu ma xasee nekk ci yoon wi génn naa kër yi mën naa commencer di wàññi jeex na ñu ne kon affaire bi kon loolu kese la woon waaw loolu kese la woon ah loolu léegi nag ñu ne ñoom li ajli safar tawil te lool mu ne qaalahu kama qaalahu Shaafi'i imaamu Shaafi'i wa Ahmad ak imaamu Ahmad Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ne waqiila li ajli shughal wa huwa ishtighaluhu bil wuquf am beneen wax bu ne ah non non loolu lépp sax taxul li gën a tax mooy le fait que dafa préoccupé wu ci lan ci taxaw ba mu war a taxaw Arafat wattisaaluhu ila ghurub ash-shams waaw mu ne ñoo ñetteel wax bi ne moo li tax du ci mooy lenn la mooy parce que Arafat dafa nekk journée bu spéciale waaw bés la bu spécial boo xam ne suñu borom nee day wàcc di di ci pu di di di ci kii malaaka yi naan leen xool leen sama jaam yi xool leen sama jaam yi yu baax yi béyal malaayika xool leen sama jaam yi nga xam ne dañoo pare bàyyi seen lépp jublu ci man di ma ñaan di ma yaakaar xool leen yërëm naa leen jéggal naa leen ñu loolu nag ak ñaan yañ fay def façon jaamu yàlla yañ fay def ngir loolu exclusivement réservé ko lool loolu moo tax yonent ma ne sarsam ngir bañ di ko couper julli tàkkusaan moo tax mu daal di koy def ci heure tisbaar boole leen foofu looloo tax te tamit mooy mbir mi day taqaloo wattisaaluhu ila ghurubi shams ndax mooy xam nga Arafat day dem ba ni timis ji di duggee waaw ba jont bi buy dugg après fa la ñuy jóge duñ julli timis ñu dem ba Muzdalifa julli fa Muzdalifa heure lan julli fa timis ak gée ci waxtu gée ñu ne kon looloo tax ah gis nga kon ñu ne boobu am ñu ne non soow lu gële rek a tax ndax dañu doon ndax Arafat dañ koy préparer waxtu woo xam ne nekk ci ah ci jaat façon jaamu yàlla spéciale yi nga xam ne moom la ñuy def bés boobu looloo tax waaw mu ne qaala Ahmadu mu ne imaam Kanta imaam Ahmad wax na la eh, ngiiram sànq ne moom mbir mi moom tukki bu bari bee tax rek tukki bu gudd bi rek la loolu te lañuy ñuy jàng képp ku tukki tukki boo xam ne masaafatul qasri dugg na ci ma fooy wàññee doy na kooku bu ko neexee mu def jamu taqdim bu ko neexee mu def jamu taxiir waaw moom moo suwaa la mooy xool mu ne wa qaala Ahmadu imaamu Ahmadu ibn Hanbal nee na yajma'u li shughli wa huwa qawlu jamaatin min as-salaf wal xalaf wa qad taqaddam mu ne imaam Ahmad tamit wax na wax bii mooy wax biñ la mujjee wax ne non c'est bu dee nit mooy day dayale parce que façon jaamu yàlla boobu préoccupation boobu moo tax mu ne te loolu mooy waxu jamaa mbooloo min as-salaf ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci ñu baax wal xalaf ak ñi nga xam ne tamit ñoo ñëw seen ginnaaw ci ñu baax mu ne waqat taqaddama loolu jàlloon na mooy ñu ne masala jàlloon nañ ko ba ñuy gis ca banu xor euh, ca waaw banu Qurayda la woon non euh, ban xare lañ gise woon julli yi dajale julleek boole julli yeek yooyu euh, ghazwatu Xaybar Xaybar la woon si Xaybar lañ ko gise woon Xaybar non mukk mukk du Xaybar ca Xandaq la woon waaw ba Seydina Omar Seydina Anas ne jaa Omaru yasubbul mushrikiin dafa ñëw di ŋàññi yéefee parce que ñoo tax ba julliwuñ quoi ah. mu ñëw wax ko Yonent mi alayhi salaatu salaam Yonent mi alayhi ne ko wallaahi maa sallaytuhaa wat naa ci yàlla ma ne julliwuma ko Omar waaw parce que dañu préoccupé woon ci loolu ba julli ji tam ñu julli ndax loolu te boobu salaatul musaayafa wàccagul woon waaw. muy xeex bi gorante jaaseeka nekk ci coolu xare amagul woon waaw salaatul xawfeek yooyu nooy ji dóorante jaasi boobu wa in xiftum fari farijaalan aw rukbaana bu dee dangay nekk période d'insécurité ci xareek yooyu dee leen julli di dox ak di julli di war loolu lépp def leen waaye bu kenn moo tax ay bàyyil ba waxtu yu weesu bàyyil ba wàcc fay loolu ku ko wax mooy waxu la am <laughs> waaw kooku moom moo tax moo tax sëriñu Sénégal yi ñu jar xoolaat waaw man gaa yi damaa foog ne beneen ñoom beneen religion lañ nam non beneen ñoom beneen fiq lañ xama ah. yeneeni xadiis danaa foog am seeni xadiis bopp seeni alxuraanu bopp fit di wax ci diine yàlla ji loo xam ne bi gayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir waaw ci loo xam ne waxewuñ njub waaw waxewuñ xam-xam waxewuñ téere bu leer waaw ñoom daal seen yaakaar nañu walla lii lañ foog ak tamit moom lañ gis ñi ñuy def waaw te ak li ñu jàpp ne moo jaabu ci lool lañuy ñuy ubbee waaw kooku ñu mel noonu la imaam Maalik imaam Maalik Allah rahmatullah alayhi doon na nit daal buñ la laajee masala ci diine mu ngi mel ni jëlal safara teg sa ndejoor jël noo sa càmmoñ jëlal àjjana teg sa càmmoñ jël sa war a teg sa ndejoor nga xool nag bu ci neex nga dugg waaw mooy bu dee xam nga mu tegu fu leer mooy nga wax li ci suñu boroom wax li ci yonent ma lay saaf wax loolu mooy yow yaa jël sa bopp tànn nga àjjana li bu dee nag xamoo di tatone wala mu leer na ne yow lii la mais ngay wax nga bëgg lu neex gaay yi wax leen lu wuteeg li nga xam ne mooy dëgg ah mooy yow da ngaa jël sa bopp sànni sa bopp ci safara rien n'est plus simple que ça mooy li nga jëf loolu lu tudd moo tax doo moo tax loolu doo ko dégg lu dul ci wolof yi waaw waaw ak ñi mel ni ñoom <laughs> ak ñi mel ni ñoom ci àddina bi parce que la wolofisation du monde daanaka am na <laughs> mooy gaa yu bari xamuñu waaw ba pare di jéem a wax ba pare jàpp seen bopp dañoo xam waaw dangay gis ci réew arab yi ñoo xam ne ñoom ñoo ñoo kenn ginu leen a dëgëru fit te gën a ñeme yàlla te ñu ne ay cheikh lañ ay nekk fi ay créer seeni conseil ak Europe sax ay conseil xawma des oulémas yoo xam ne kenn reconnaître leen lul seen bopp mais loolu dafa simple ngeen toog créer seen affaire u bopp bu ñu waxee nga naan c'est un c'est un c'est un savant reconnu mais ban savant reconnu par qui par kii keroog loolu lañu ñu suñ sëriñ doon wax mais ñii mu naan ma mais ñii mais ñoom kat moo leen reconnaître moo ñaan ay gars yi dañoo euh, savant ay kii mondialement reconnu ko ah <laughs> loolu de li ma gis de mooy mooy seen bopp xanaa ñoom ñooy créer seeni commission bopp affaire bopp ne la la kii des wala xaw ma lan des savants léegi ñoom seen biir ñu tànn ay seeni membre seeni biir affaire xaritoo la rek di di fatwa di wax après ñooy ñooy wër nag ci monde bi ñoom lañuy invité ci colloque yu rëy yi conférence yu rëy yi ndax ñoom seeni biir la après ñu ne way le majlis a décidé le kii a décidé après ñuy wax aka neexoon muy tegu ci ci ci xam-xam mais lépp teg ci bànneex kese waaw jàpp aaya yeeg texte di leen di leen di leen di leen pressé di leen pressé ni li ngom ba mu ba mu dëppoog li neex gaa yi ñu toog ne way finalement ñu gis yu leer alxuraan ñu ne léegi mel ni ay moratoire ñoo moom diine gi mooy dégg waaja benn waay ci gaa yu mel noonu ñuy wax mu ay zakat jaay jamono boo gisee réewu arab yi te moom arab la waaw mu naan réew kii arab yi boo gisee les pays arabes et musulmans yooyu dañ koy joxe ba mooy alquran waxoon ba léegi dañ koy jox nit ñi waaw innama innama sadaqatu lil koy jox mooy alquran wax ne lañuy jox zakat rek nit ñuy jox zakat ñoom mu ne waaw boo gisee pays arabe loolu lañ koy jox mais bu dee suñu réew yi comme ay France gi da ngay gis ne loolu mën nañ koy joxe ci pour la construction des mosquées pour tabax ci mosquée parce que bu dee réewu jullit yeeg musulman yeeg arab yi yooyu nguur géeg ñoo ñooy jàpp ci mosquée yi moo tax foofu am fa mosquée daa yomb alors que fii nii kenn du ci jàpp lu dul xanaa nit ñi jullit ñi ñoo ciy def seen kem kàttan te loolu pour ñu dajale ci luñ defaree jàpp mosquée day jafe kon nag zakat yi war nañ koo mën a joxe ci li nga xam ne mooy pour tabax jàkka ak œuvre de bienséance yu mel noonu mais loolu amul. zakat ma du dem ci pierre zakat kenn du ko def ci mur kenn du ko def ngir tabax jamais waaye na nekk jàkka na nekk même jàkka. même bu dee jàkkale la kenn du jël loo xam ne dañ koo war a jox ñi ñi ñi ñu war a jox zakat jël ko di ko danaan parce que dañoo am ba projet mosquée wala dañoo am benn zawiya bu ñu war a tabax wala benn kër Sëriñ Tuubaa bu ñu war a tabax amuñu léegi nañ ko jël zakatu gaa yi joxe leen ko ñu def ko ci mais loolu amul. loolu naka la nit mën a taxawee naan day wax loolu loolu loolu moo manu la nekk te lu leer la ci alxuraan mais da gis ay ñoo xam ne pare nañ ngir ngir déformer aaya mais vraiment wala ñu gis ko ndax mënuñu koo déformer lii dafa leer suñu boroom dafa ne ñii lañu koy jox léegi ñoom ci seeni xalaat jàpp ne ñoom daal fii mu ne àgg nañ ci xalaat fu kawe foo xam ne oui war nañoo possible léegi bon comme que il faut fair il faut regarder savoir que dans les pays euh, dits musulmans ainsi de suite arabes et musulmans pays yooyu nguur yee ci jàpp te lool sax lool moo amul. wax ji ne nguur yee ciy jàpp lool moo amul am na mais jàkka ba euh, ñun xam ñu ñii Sénégal ay pays musulman la est-ce que jàkka bu taxaw rek nguur gee ci jàpp jamais jamais ñaata jàkka lañ tabax yoo xam ne dërëmu nguur neew ci kon nan nga mën a waxe naan nguur même bu doon lool la sax dañ leen lan law sallam naa même buñ d'accordoon que ni sax jàkk yépp nguur gee ci jàpp loolu taxul ñu ne kon nag léegi France nañ jël zakat yi di ko jox ma moske yi nga xam ne dañ leen di defar kenn du fi joxe zakat ngir mosquée moske kenn bu ko defaree alalu zakat boo ko defee yow tooñ nga nit ñi te tamit mooy bu dee xam nga loolu jox ko gaa yooyu ñu mel noonu nga jël sa zakat jox leen ko mu ngi mel ni ma soo joxe zakat waaw joxewoo dara barke bu dee génne nga la nga war a génne ñaañu wax nga jox leen ko joxoo leen ko. waaw loolu loolu mooy gaa yu mel noonu mooy loolu laa ma ne la la wolofisation des esprits <laughs> waaw mooy dañoo ko ñoom ñoom mooy ñu mel noonu aka ñoo bari léegi waaw aka ñoo bari léegi waxoon nañ la keroog saa yële ay wey doomu njaaloo war naa mën a doon kan moo la wax lool parce que boo xoolee y'a un savant bu nekk Égypte bu koy wax mais c'est qui waxal turam mais premièrement du savant waaw du savant parce que nan nga déggoo li boroom masaalik wax inna alladhi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun sëñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na gis nga waa ji nga xam ne ragalul yàlla inna alladhi gis nga waa ji nga xam ne lam yaxsha ragalul benn yoon rabbal alamin buur yàlla mi nga xam ne moo bind mbindeef yi boroom mbindeef yi ki nga xam ne ragalu ko mais laysa bi aalimin kooku du boroom xam-xama ah. kooku bu leen ko woowee boroom xam-xam déglu leen fii man Sëriñ Tuubaa maa leen di wax lu leer ku fi mel noonu bu leen ko tudde boroom xam-xam ku ko ko tuddee tooñ nga waaw inna allazi waa ji nga xam ne lam yaxsha ragalul rabbal alamin borom bi borom mbindeef yi laysa bi aalimin du boroom xam-xam walaw afnal funun même bu mais mais branche xam-xam yépp bu leen tëraloo nit kooku du boroom xam-xam maa leen ko wax man Bàmba laa leer laa leen wax kon kay mais loolu mooy dëgg ndax suñu boroom moo ne innamaa yaxsha Allaha min ibaadihi al-ulama aaya boobu rek la wax ci vers yële ndax dëgg-dëgg ñiy ragal buur yàlla dëgg dëgg dëgg mooy boroom xam-xam waaw ak ñi leen topp waaw mooy yow bu dee amoo xam-xam toppal boroom xam-xam. boo toppee boroom xam-xam mooy yow kenn du la ne yow muqallid ama nga toppal boroom xam-xam toppal kulaan la yàlla nee na yonent ma lay saa saa nee na nga topp ko même boo amul xam-xam yow kooku noonu yaa ngi ci lu leer mais di topp gaa yoo xam ne bu ñuy jaay ñuy jaay esprit cartésien hein lu ñëw ñu ne bon xam nga dangay xam ne. mooy kooku bu ragaloon yàlla dina gis alquran leer nañ yonent ma lay saar saam wax ci xaadisatu keroon nañ ko Abd ibn Abd ibn Zam'a xaris bi ne ci Sahihayni keroog yaay kii nu mu tudd yaay Sawda kii mooy bi bi bi bi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu doon xëccoo ak Abd ibn Zam'a walidatu Zam'a xale boo xamante ni nii comme que. Zam'a mi jur yaay Sawda yaay Sawda di soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam baayam baayam di Zam'a dafa amoon benn jaam jaam bi nag grand frère euh, euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne moom moom moom moom moom moom doom ci jaam ba jur moom moo ko jur mooy moom moo jaar ci ginnaaw Zam'a moo moo moo moo moo moo moo moom la mu ne man maa ko jur ba pare daan mais gëmul woon yàlla dafa moom moom dafa woon ci kéefër doon wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas frère bi naan ko bu yàlla de boo boo jotee ci sama doom jooju na ko téye mooy nga yaral ma koog yooyu moom dee na après waa jooju halaka biñ demee Makka comme niñ ko gise woon <laughs> biñ demee Fathu Makka ah Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gis xale bi mais xale bi moom sama doom sama doomu frère la jël Abd ibn Zam'a mi nga xam ne mooy doomu Zam'a mële ne a ah mukk mais kii sama doom kii sama frère la sama frère la sama doomu baay la ci samay lalu baay la juddoo ñuy xëccoo yonent ma ne saab saab ne ñu ñëw mu leen di àtte mais mu xool xale bi xale bi niroog vraiment eh, kii moom frère kii bi lay niru rek waaw Sa'd ibn Abi Waqqas dëgg lay nirool waaw mais comme que comme que moom du doomu yoon parce que moom soxna moom jaamu jàmbur la la la la la la la la la la am doom yonent ma sa saam nag ne ko eh kon doom ji ci ki mu ca lalu ka mu nekkoon kooku lañ koy askanale waaw kanta ndax lan alwaladu lil firaash walil aahiril xajar mu ne ndax doom moom ci lan lay juddoo mooy ci sëy lay juddoo walil aahiri waaye ñu jóge fële nag di dëgëru fit naan bon man moom takkuma ndaw si mais ki mu jur maa ko jur mu ne waajooju moom bu ñëwee di réclamer naan kii sama doom la ay xeer kese lay am waaw lañ koy logali xeer wala dóor koy xeer ba mu saa bam ya sa sa ko ñu sànni waaw parce que kenn moom laal nu kenn dëgëru la fit ni nga def ba agsi ci moom keneen man lu def noonu même bu dee dañ na def nañ test ADN affaire yi du loolu de test ADN lañ def quatre vingt pour cent test bi nee na kii kii mooy baayam même loolu alxuraan du loolu la wax ndax waxoon nañ la al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan loolu règle la li nga xam ne moom ci wàllu charia charia reconnaître ne existe na mais mook ci ci réalité bi c'est comme si existé wul lu inexistant ci charia c'est comme si c'est inexistant ci nekk-nekk gi ci ci réalité bi kooku ngeen naan ma boroom xam-xam la waaye bu nekk Égypte kooku yu terre à yi nga xam ne bu dee man nii sax maa ko xam xanaa kooku kay waroon naa xam loolu bu dee boroom xam-xam la bu dee man maa ko xam ak fi sama àll wa toll ni mu gàtte sa waay bu dee am naa ko sax bu dee maa xam loolu mais kooku nan lay nekk boroom xam te xamul loolu moom te xamul xadiis yi nii mu leer yonent ma lay saar du dafa xool gis ne kii kële lay niroo copie conforme am la mais nag sauf que moom moom moom amul moom amuloon droit joteeg ndaw sax mu mu àtte ne malgré tout ça niroo bi loolu mooy dañ naan la loolu mooy kon test ADN bu ñu ko defoon mu mu ne sax 100 pour cent 99 pour cent waa ji lay niroo même loolu dañ naan waa yow da nga koo jurul ci charia wàllu charia da nga koo jurul affaire bi du doom biologique. du ne biologiquement maa ko jur loolu sariya du ne loolu lay bañ de neewul ne waa ji du loolu lay dàq neewul ne yow doom ji juróo ko biologiquement déedéet waxu la loolu lim la wax mooy chariatique loolu moo doxul bu loolu doxul nag dañuy considérer ne biologiquement bi day day nul et non avenu loolu mooy al ma'lum hissan shar'an kal ma'lum nga naan maay boroom xam-xam diw lay dégg ci tele bi am ñu koy wax mais ñooñu mais ñooñu da ngay waaru da waaru mooy ñooñu ana fan xaw ma leen li daa niru complexe envers euh, ñi ñu naan euh, mooy arab ah comme que ñun côté boobu lañuy ñuy xoole wax nañ la boroom xam-xam l'islam ma suñoo xoole affaire couleur waaw boo déggee ñoom mujahid ñii ñu lay wax ñoom Ata ibn Abi Rabah gis nga gaa yi ñépp ay jaam lañu woon yu ñu libéré ñenn ñi ay handicapé yu mag lañ amoon lañ newoon lañ amoon ngan di handicap ñenn ñi amuñu woon sax seen bët yi sax amul woon fu muy génne bën bënu bët amuñu ko woon te ma soo dégg doo dégg sax nit ñi di souligner loolu te ñoo ne woon boroom xam-xamu seen jamono ñoom ñépp ñu bokk ci mawaali yi ñoom Naafi am Umar as ah asahul ada asanid sanad bi gën a wér selon imaamul Buxaari ka nekk ca sanad ba Naafi Naafi jaam la woon ibn Jurjus wala Surjus ah ibn Jurjus mais Naafi' jaam la woon bu ñu libéré Seydina Abdullah ibn Umar moo ko libéré ainsi de suite ainsi de suite masuñu di traîner ci yooyu mais nag léegi comme que ñun nii ñun ñun noonu lañuy xoole affaire u deret affaire kii ban couleur la yor gars yi dañoo am complexe benn da ngay seetlu ñu bari même bu ñu xawee jàng tuuti waxuma jàng nañu ah dama ne jàng nañu tuuti dañuy am benn complexe bu dee fran bu dee ab tubaab la moom day am complexe français la jàng ci français yi ak tubaab yi bu dee arabe la mu am complexe ci yenn arab yi même ku jàngi ca université yooyu sax yu arab yi dañuy am complexe ci yow comme si ñoom jànguñu moo tax complexe gi ngay gis Sénégal ñu bari buñ gisee ñu ne diw moom waa moom moom jaami'u Madinatul a la génne gaa yi jàpp ne moom rek a fi xam kon waaw kii université Médine la jóge de kii université Ummul Qura bu Makka la jànge mais gars yi dañuy am complexe d'infériorité envers waajooju te pourtant amaana sax ñoom ñooñu ñoo gën a xam waaji fopp mais comme que fële la jànge loolu doy na mu kaawaleen ba moom lu mu wax même bu wuteeg ñoom li ñu xam ñu bëgg a jàpp ne moom li mu wax mooy li jub alors que affaire bi demewul noonu nit ki moom xam-xam fu ne lay jóge ma ne nit ki mën naa nekk fële dans le bassin du Congo ëpp xam-xam fopp ki nga xam ne Médina la la yaru waaw nit nekk na Paris masula génn Paris li mu xam waajay jànge université de Médine xaaju la xam un tiers bi fekk nag xamuñu loolu lool moo tax nit ñu bari di waru ñu am ñu leen di war waaw boo déggee Sénégal nga dem ñu jàpp ñu ne waa ji fan la jóge ah France masu du ñu jàpp ne yow war ngaa war a wax ci diine ji dara yow wala xam nga dara non France du bërëb bu ñuy xamee diine France bërëb bu ñuy yàqoo la gaa yi kay dama leen di yërëm sax di leen ñaanal mooy loolu la ñu bari di xalaat parce que ñoom loolu la ñu gis parce que xamuñu loolu la ñu yaakaar ndax gisuñu ko sax dañu yaakaar ne rek comme que France la moom France moom xanaa téere sax waru faa am moom. waaw téere xanaa nga yóbbu fa say téere mais xanaa fu ñuy ute téere diine sax waru fa am alors que mooy xam nga ko da leer leen yow mi fi dëkk dangay xam ne kii xamul li muy xalaat moo tax li buy xalaat loolu yow da koy bàyyee li muy xalaat rek moo tax gaa yu bari buñ demee Sénégal nii di doxal daraay diine loo xam ne xamuñu ko woon <laughs> ah oui dund nañ Sénégal ay vingt ans xamuñu ko woon xamuñu ko woon ñu ñëw France xam fi yoo xam ne xaajuñu ko woon yu leen war yoo xam ne obligation la woon ci ñoom te Sénégal mooy réewum jullit ah. mais xamuñu ko woon xaajuñu ko woon a xam parce que ñun duñu réewu duñu réewu xam-xam c'est ça li naqaree wax te naqaree dégg ci neex naa wax sax mais naqaree dégg ci ñenn ñi ñu koy bañ c'est ça mooy duñu réewum xam-xam moo tax ñoom dañuy jàpp ne yow fu nga jóge waroo fa xam dara parce que foofu kenn du fa xamee diine alors que c'est tout à fait complètement faux boo ko weddee nag. yow bu dee da nga koy dégg nekk Sénégal di ko weddi xam nga ay sëriñ yuy yuy tukki di ñëw ci réew yi laaj leen laaj leen laaj leen am na do côté yoo xam ne ñemeetuñ faa dem waaw maa la ko wax <laughs> ma ne am na sëriñu sénégalais yoo xam ne yuy ñëw Europe di def ay tournée am na ville yoo xam ne ci Europe ñemewuñ faa ñëw parce que si ñuy wax fu nekk dem mooy comme façon biñ la waxoon sànq. ñëw naan gaa yi bon ku nekk ci liggéey liggéeyal ba bu la neex boo wàccee nga julli nga fay say julli yooyu ñu fa yàgg di wax buñ demee fenn fekk fa boroom xam-xam bu am fulla mais du bàyyi mu jàll parce que xam na ne moom obligation la ci moom mu leeral affaire yi da koy leeral day bàyyi ba wax ba pare mu jël micro bi ne bon <laughs> finalement ñu ngi jéggalu ci jël kàddu gi waaye liñ fi dégg sànq mbir yi demewul noonu ah mbir yi demewul noonu leeral affaire yi xam nga ne moo foofa ñu ko waxee loolu koog dootu fa waaw mbooloo mi ba pare indi dalil yu leer ci alquran ak sunna ne la imagineel imagineel waa ji nga xam ne moo nekk ci toolu xare nekk ci champ de bataay nekk ci guerre kooku la alquran ne kooku day julli te kooku day risque vie mooy inatention bu mu def benn inatention bu ndaw mën nañ ko faat bu dee ne kooku. bu dee ne kooku la ñu naan malgré tout ça da ngay julli lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom dafa toog fee nekk fu nooy di kii parce que day liggéey moo tax nga naan ko bàyyil ba ñibbi nga julli xam nga loolu boo ko waxee ku ku xalaat ku am xel tuuti danaan naan ah waa ji wax na dëgg de moo tax ñoom seeni wax amul dalil amul dara dañ koo yàgg wax nag léegi nag léeg-léeg lenn lañ lay gale di la jéem a galgal boo waxee lool. ñu naan la sëñ Babacar moo ko waxoon danga naan la waxul waxoo lu am sëñ ma masu ko wax loolu c'est la première chose sëñ Babacar naa ree masu la wax loolu boo waxee beneen sëriñ tamit bu la neex dañ naan la sëriñ boobu masu koo wax parce que xam nañ sëriñ boobu ni mu ragale woon yàlla mos dina la wax lii yéen a xamul mais moom xam na boroom xam-xam la du wax loolu jafoo ñemewul affaire bi nekkul ne c'est dañoo amul fitu sax wax ko nga naan ma sëñ Babacar wax na ko radiyallahu anhu xanaa yow da ngaa foog ne ñun xamuñu kuy sëñ Babacar dañ naan la waxoolu am loolu moom loolu demewul noonu léegi nag loolu mooy première affaire bi ak sëriñ boo man di wax dañ naan la ñu xamee ko muy sëriñ bu baax waxuma sëriñu Sénégal ñenn ñi taxawaalu fii di woote seen bopp sëriñ parce que nii lañ sant ñoom waxuma ñooñu nga xam ne amuñu àllooma suñoo jàng dañ fee nekk rek parce que seen bàyyi doon diw ñooñu waxuma leen ñooñu moom ñooñu ñun ñépp léegi foog naa ñi ma yàgg dégg ñi yàgg a topp siira bi yépp xam nañ ne masuñoo tudd sëriñ moos di wax di di ci boole ñooñu ci wàllu xam-xam waaw ñooñu moom xaaju ñu leen wax mais ñu màgg ñi nga xam ay ñoom sëñ Babacar ay ñoom sëñ tuubaa ay ñooñu nga ñëw ne radiyallahu anhu nga ñëw naan ay ñoom ñoo wax lii dañ naan la waxu ko ah léegi wan ma fan la ko wax duñ la ko masa wax dañ naan la diwa ko wax am na mag mu ko nettali am na diw nee na dañ naan la ñooñu ñooñu wéruñu waxal seen tur xanaa amoo seen tur nga naan ma am na mag bu ko fasoon a wax mag mi mooy kan ñun jàng nañu xadiis xam nañ ne ku mel noonu bu waxee waxam dëgërul parce que xamuñ kan la mën naa nekk ku wér mën naa nekk ku wérul kon nag wax jooju jaru bàyyi xel loolu benn wax la deuxièmement dañ naan la ñun lii lañ gëm mooy masu koo wax te da koo waxul deuxièmement ñu ne la léegi nañu wàcc ci seen bassesse gi ngeen wax keneen moo ko wax te loolu gëmuñu ko te gëmuñu ne moo ko wax mais nag comme que dañuy wax rek ci wàllu dialectique lañ ne dañuy dugg ak yéen ci foofu mooy ànd ak yow ci absurdité gi nga nekk mais sans pour autant ñu nekk ñu absurde mais raisonnement par absurde lañ lay dóor mooy ne même buñ ne woon léegi nañ ne sax moom moo ko wax même bu ko waxoon dañ naan dafa juum waaw bu ko wax dañ naan dafa juum même bu dee ne gëm nañ ne da koo masula wax même bu dee dang ne yow doomam nga wala sëtëm nga dañ naan la yow mii yaay wax lu la neex waaw yow yaay wax loo xam ne dalaa neex képp ah, mooy amuñu dalil yooyu lay jiima galgale di la wax ñu màgg ñoo xam ne mbooloo mi yépp dañu naan dañuy xam ne diw màgg na xam nga ne mos buñ la nee Seydil Xaaji Maalik wala waaye Sëriñ Tuubaa nee na xam nga ne ñoom ñu màgg lañ buñ la nee ñoom ñoo ko wax nag wax pour pour dëgëral li ñuy wax seen nee ni ñuy wax foofu lañ am dalil ñoom mooy tat dal ni leen di tontoo wax naa la ko léegi mooy te loolu noonu duñ la ci indil mukk dalil amu ci te tamit duñ la indil ku wax lu wóor moo ko wax wala buñ la nee buñ taxawee ne la nag maam ab doo ko waxoon ne moom moo ko wax dañ da ngay xam ne du dëgg waa ji day daa wax loolu rek parce que parce que xam nañ ne moom moom day wax loolu ngir <laughs> mais dañ naan la léegi moom kan yow kan moo ko jële ci moom kan moo ko jële ci maam Abdou radiyallahu boo nee man ñu xam yow moom yow yow doo siqa yow wóoroo bu dee yow la xadiis ba daanu na yow loolu nettali bi baaxatul parce que yow wóoroo parce que ku ñeme yàlla ñëw di def fatwa yu bone nii kooku moom moom bu waxee ci diine kooku moom ay waxam kenn du ko jàpp yàlla tere mu naan boroom xam-xam nitu yàlla nee na kon loolu la moo tax yooyu noonu duñ leen dil dalil duñ leen dil dalil lool laa ne ne gis nga gaay am na foo xam ne dañ koy teggi ndax dootuñu fi ñëw ndax mais moo tax ñooñu ma ne la laaj leen ndax est-ce que France réewum réew lu moo mën a xame diine ñooñu moom dinañ la tontu bu baax te ñoom ci seen bopp dinañ gis ni am na ñu leen gëmoon ay jamono ci aveuglement ñuy wax conneries ñu leen ciy topp rek parce que dañu leen jàppale ñu ñu xam ñooñu noonu gëmatu ñu bari ci am na boo mbooloo ci ñoom commencé nañoo yeewu commencé gis xam-xam bu leer baleen fa ñu nekk fa nag di kaas naan gaa gëmatuñ mag ñi kiiwatuñ lii ñoom toppatuñ ngi waaye lu tax ñu koy topp lu tax ñu koy topp ku yàlla gindi kay wan la xam-xam daan fay bàyyi xam-xam di topp lan waaw al huda ba'da al ama loolu al ama ba'da al huda loolu daa baax al huda ba'da al ama loolu daa baax al ama ba'da al huda hein mooy ak ngëm ak gumba ginnaaw bi la buur yàlla gindee hein buur yàlla won moo tax moom la doon wa amma aadun wa amma samuuda fa hadaynaahum fastahabbul ama ala al huda gis nga waa samud dara ginul ñoom li leen sànk leen na la ñoom dama leen a gindi wan leen lu leer wan leen sama sama diine jii mu leer naññ hein mooy yow jullit bi ah defal attention de buur yàlla wan la preuve alxuraan ju leer sunna ju leer nga bàyyi ko fi hein moo xamal ne li dal waa samud moo moom moo lay gete wa amma naa fahdaynahum ñoom dañ leen a gindi woon waaye wan leen njub wan leenuk leer mooy ku la indil dalil ne la alxuraan a wax lii sunnaa wax lii pare na ci yow ay nag duma ko bàyyi parce que wajatu aba yi damaa fekkoon samay baay la gaa yi doon wax inna wajadna abaana ala umma wa inna ala athari muqtadun ñun dañoo fekkoon suñu baay doon def lii moom la ñuy def kooku bàyyi ko mu def suñu boroom nee na jeex na yow pare nga ci moom wan nga ko njub jeex na man nii seen boroom waa samut dama leen a wanoon njub ba ma leen wanee njub ci laa pare ci ñoom wa amma samudu kanta samut fa hadaynahum ma gindi leen wan leen njub fastahabbu waaye ñoom ñu préféré ci seen choix libre choix ñu préféré al ama ngumba gi alal huda waaw ñu préféré ak ngumba waaw mooy nekk ci lëndëm ca yañ ñewoon ca jëf yañ doon jëf te teguwul ci xam-xam parce que dañ ko fee fekk kese ñu préféré loolu alal huda ci njub gii nga xam ne moom laa leen indil muy alquran ci ñun bu doon ñun ci alquran ak sunna ca ñoom mooy li fi yonente Yàlla saalihu indi bañ ko defee fa axadathum sa'iqatul adaabil huuni bima kaanu yaksibuun mu dal di leen saisir fa axadathum jàpp leen saisir leen sa'iqatu yuuxu adaab al adaabi muy mbugal al huuni ba nga xam ne day doya dalaate bima kaanu ca sababu la taxoon na nga xam ne kaanu nekkoon nañ na doon ko bu doon ko def mooy rey ga nga xam ne lañu cor la nga xam ne mooy gëléem nga comme niñ ko gisee suñu boroom nag nee na gis nga bu may duma war na jay na alladina amanu wa kaanu yattaquun ñi ragaloon yàlla nag bu mbugal mi ñëw wala bu may toroxal ñi bañoon ñoo ñu dama leen di sauver wan najjay naa ñu sauver alladina ña nga xam ne amanu gëmoon nañ ma nangoo wommatu ci samay digleeg samay tere wakaanu moo tax voilà mooy wakaanu ñu ne kon yattaxuuna mooy li ñu wax sànk nangoo wommatu ñu digal yu yàlla yi tey bàyyi ay tere ñooñu ñu sauver kon nag il faut pas am yenn complexe yi naan ay parce que am na bon benn boroom xam-xam bu ne Égypte bu wax ne walla lii nii wey wey xale yi kii euh, doomu njaaloo yi war nañu mën a kii euh, euh, doon nu ngay am looy wax di di bay yow yooyu sax dafa bokk ci doyadal luy doyadal sama xel yow ak koo man di doon luy wane ne vraiment diw ñàkk naa am personnalité loolu rek lay tekki parce que naka la nakal alquran di leer sunna leer nga bàyyi ko fi parce que am na koo xam ne sax ñeme woo wax turam naan am na benn sabaa bu nekk Égypte loolu mooy doyadal nga sam xel vraiment vraiment mooy doyadal nga sam xel kon nag gis nga gaa yi fii <laughs> faut faire attention kon al imaam ibn al qayyim rahmatullahi kon fii nii gisoon nañu lii nii masala bi muy wax ci wàllu wàññi bi Ah, gisoon nañu ko gisoon nañ ko yaataloon nañ ko ca ghazwatu ghazwatul xandaqi ba Seydina Omar kon doon loolu foofu yaataloon nañ ko moom it nekk moom neewoon na kama taqaddam woon waaye nekkaat na fi xaw na leeralaat loolu waaye loolu gisoon nañu ko mu ne ah bokk na ci naa bii lañuy jeexale jawaazu bal istihbaabu xintil xaalifi fi yaminihi idaa raa gayraha xayran minha fa yukaffiru an yaminihi wa yaf'alu alladhi huwa xayr wa in shaa'a qaddama alkafaarata an alxinti wa in shaa'a axaraha wa qad ruwiya alxadiisu wa qad ruwiya xadiisu abi muusa radiyallahu an haaza illaa ataytu alladhi huwa xayr wa taxallul wa wa tuhallilu tahallaltuha wa fi lafdin illa kaffartu an yamini wa ataytu alladhi huwa akhyar wa fi lafdin illa ataytu alladhi huwa khayrun wa kaffartu an yamini wa kullu hadhihi al-alfaz fi sahihayn wa hiya muqtada adam at-tartib imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa minha bokk na ci jawaazu possibilité bal li am ba des mooy istihbaabu sopp wu ñu sopp xintul xaalifi fi yaminihi idha ra'a ghayra khayran minha waaw dañ ci jàng ne nit ki waxoon naa la imaam Ibnul Qayyim toppul succession bi léeg-léeg dina ko topp dem ba ci delluwaat du ko toppaat xam nga sànq bañ commencé ca début ba léegi di gis li muy tiiree ci jàngatu tabu yi mooy dafa topp succession bi ñu ngi nii ba diyaaru sabut hein ba Tabuk sax bay jege Tabuk ndax xadiisu Seydina Muaz bi nee na juste veille ba ñuy waaj a àgg Tabuk la ndax foofu la yonent sa sam ah, yéex a génn génn julli boole julli yi yéex a julliwaat yéex a génnaat julli gee boole kook timis après mu defal leen benn discours ne leen nag suba di ngeen àgg ayna Tabuk yéen di ngeen dem na Tabuk di ngeen dem ayna Tabuk di ngeen àgg ay na Tabuk suba waaw ku fa àgg nag bu mu laal ci ndox mi dara bu mu laal ci ndox mi dara lu dul ma dikkal ko mooy gis ne ñëw nañ ba foofu après mu delluwaat fii di wax loo xam ne mooy ca préparatif ya la mooy ña ko dikkaloon na Abu Musa al-Ash'ari yi ba mu ko dikkalee waa bokkam yi ci Ash'ari yi radiyallahu anhu yónni ko ngir mu dem comme que amuñu lu ñu yebee lu leen di lu ñu yebee ak lu ñu demee ci xare bi ñu ne ngir yonent bi alayhi salaam defal leen loolu ñu dem yonent bi alayhi salaam ne wallahi maa ngi wàcc yàlla duma leen yeb waaw xam nga loolu la njëkk a wax nee na fekk ma fekk ma ñëw fekk ndeke jamono jooju yonent bi saa salaam dafa dama daje woon ak mu mer taxaw bokku waaw après bi ma demee wax ko sama gaay bi ma sama mbokk yi ma yónni woon ma toog rek dégg naa Bilaal di ma woo naan Abu Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays nee na ma dégg Seydina Bilal di ma woo radiyallahu anhu naan ma Abdallah ibn Qays naan ana mooy ana Abdallah ibn Qays ana Abdallah ibn Qays mooy tudd Abdallah ibn Qays mooy turam <laughs> dafa siiw Abu Musa al-Ash'ari moom noonu la ko nit ñi gën a xamee bari nañu bari comme ni ñu la waxoon ñoo xam ne boo leen ne man huwa Abdallah Abdallah ibn Qays min as-sahaba du ko xam waaw bari na ci nit ñi ñoo xam ne boo leen nee ku kuy Abdullah ibn Qays ci saxaaba yi radiyallahu anhu xamu ko mais boo nee nga bàyyi ba ba ci kanam nga ne leen mais Abu Musa al yi nag xam ngeen ko ñu ne la waaw moom moom même bu dee mënuñu wax ci moom dara moom moom xam nañ ko dégg nañ ko bokk waaw moom moom dégg nañ ko walla ab saxaaba la woon moom xam nañ ko quant à Abdullah ibn Qays moom xamuñu ko alors que même personne bi la <laughs> voilà <laughs> mooy moom bu commencé mooy foofu xam nga yonent sallallahu alayhi wasallam après mooy boo ba mu waatee ne duma leen yépp après mu woolu ko mu ñëw mu daal di leen yépp ne leen bon final jël leen nii ak lii ne leen nag man du maa leen yépp waaye buur yàlla moo leen yépp waaw buur yàlla moo leen yépp mooy moo leen jox lu ngeen war mais du man maa leen war loo ndax man aw ma ko woon foofu nag lay wax xam nga yonent ma alayhi wasallam dafa waatoon ne du ma leen yépp mooy du ma leen jox lu ngeen war. mais malgré tout ça après woowu na woolu na ko mu ñëw mu daal di koy jox loo xam ne moom lay war ak ay mbokkam lool nag lay wax mooy waat ba pare waat ne du ma def lii après nga gis lu gën loolu mooy nga bañ koo def nga gis ne def ko moo gën mu ne bu boobaa nag da nga koy def mooy doone é man nag sama waat bi moo ma tënk waatoon naa jotoon naa waat ne quoi non waxoon naa ne lii duma ko def quoi lool non lool nag la naan la déedéet lool garaawul loolu noonu bu mu la teree def lu baax bul ñëw war a def lu baax naan non waatoon naa ne duma ko def waaw déedéet bu boobaa nooy def mooy dangay lan fa yukaffiru an yamini dangay def lu baax loolu wa yaf'alu alladhi huwa dangay dangay kafaara kafaaratul yamin boo waatee da ngay kafaara waaw ñi nga xam ne dañoo waat ne duma def lii euh, waat naa ci yàlla diw dootuma ko tudd mais nga gis ne tudd ko moo gën boobaa doo taw naan waxoon naa ne bàyyi naa ko waatoon naa ko déedéet dangay bàyyi sa la nga waatoon tey wax ak moom waaw yow Iblis fowe na la parce que loolu ku Iblis fowe rek a koy def sa mbokk nga naan ay bàyyi naa ko àddina àllaaxira loolu yëfi caaxaan yooyu mooy lan. nan ngay tooge ba Iblis di la fowe en tant que jullit noonu ba lay pousser ci wax yu ñaaw yooyu nan ngay waxe loolu ay diw bàyyi naa ko àddina ak àllaaxira yow loo xam ci àllaaxira sa àddina sax dangaa xam fu muy mujje ah te da ngay wax lu la neex rek buur yàlla man na laa teg soxla boo xam ne bi nga am moom rek ko mën a faj. te manu la ñàkk nga am ko bu boobaa nga sëgg sa doq gi dem di wax loolu waxoo waxoo am naka la nit di toogee Iblis di ko fowe yàq digganteem ak mbokkam ci noonu bari famille yoo xam ne gaa yi ngay gis dootuñ tuddanteeti parce que nee nañ waat nañ kook ay bàyyi naa ko àddina àllaaxira waxi caaxaan yooyu mooy la loolu mooy la mooy vraiment xat euh, euh, euh, makkat naa iblis iblisa naa naa naa laa am fu naa way waaw min naa bopp ñun ñoo ñoo jàppandal iblis ci suñu bopp ba mu am bunt yu toll noonu di ñu fowelu toll noonu en tant que doomu aadama waaye mais iblis waxoon na ko mais iblis dafa mais doomu aadama iblis c'est que mais doyadal gi mu ko doyadal ak ñàkk considération gi mu am ci ma móor yi waaw dégg nga sëy naa euh, maam aadama alayhi salaam keroog bi ko suñu boroom naan iblis sujjóotal aadama mais mais ñàkk ñàkk considération gu rëy gi mu def ara aytaka hadha alladhi karramta alayya waaw la in axartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila nekk fa di wax waxi reewandeem yooyu ak fa waxi ñàkk kersaam yooyu ah waxi ñàkk ladab yu rëy yooyu dinaa leen sànk wat naa ci yàlla la waa wala uwiyannahum wala udillannahum ah wala amurunahum fala yu batti kan yu batti kun na aadaanal an'am ha lu nekk mu wax ko moom miy wax ak borom bi subhaanahu wa di wax ak moom ci wax yu ñàkk teggin yooyu waaw ara aytaka hada alladhi karramta alay xanaa gisoo kii kii kii kii nga jël ko di ko di ma ko gën terale ci sama kaw di ma ko teg sama kaw wallahi gis nga boo ma fi bàyyee ba yowmal qiyam njabootam ñépp lay sànk dugal leen sama ñoom ñépp waaw mooy gis nga kooku la xeebe iblis noonu la xeebe nit nan ngay permettre nga xam kooku nga xam ne boo newee mooy dëgg dëgg noonu inna shaytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa suñu boroom nee na dëgg dëgg iblis lakum ñeel na leen aduwwun noon fattaxiduhu jàppe leen ko dëgg dëgg kon noon innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabis sa'ir gis nga yéen képp koo xam ne fexe nga ba bokk ci parteem nekk alliéwam nekk ci sous di dans ses yow na la leer ne kooku gis nga ñooñu partisan yooyu da leen di woo di leen xëcc li yàquwunu ngir ñu bokk min ashaabi sa'ir ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa safara ñoom la safara di lakk ëllëg parce que bëggu faa wéet lool la waxoon du ma fa wéet ah. man leer na ma ne safara laa jëm man iblis mais nag duma ma fa wéet waaw te nag comme que yow li ma dal xoolal rek waxu ñàkk teggin yi yow ci kii kii moo tax nga teg ma lool yow borom bi ah subhaanahu wa ta'ala ñoom ñépp njabootam waxul moom ndax sayyid sayyidna Adam Iblis warul ci moom dara waaw léegi nag mooy lan la ci mënal ab yonent lan la ko mënal ah mu mu ne kon zurriyatahu ak njabootam gis nga bàyyil rek doomu aadama yi ñoom ñépp lay sànk lu dul lu néew. waaw par rapport moo tax saa su ne boo gisee ñu nekk ñu baax par rapport ak masse bi ñu nekk ci ñu bon mais dala yéem sax dala yéem moo tax alquran walakinna akthara an ak la yaqilun li ëpp ci ñoom ay yéefér lañ li ëpp ci ñoom du ñu xalaat li ëpp ci ñoom yazlimuna dañuy weddi yàlla di ko bokkaale waaw kon noonu la la xeebe nan ngay yow di permettre di may muy am méemise kooku ginnaaw bi nga xamee loolu moom mi nga xam ne mooy iblis lakum ñeen na leen aduwu noon fattaxiduhu ngal la waaye jàpp leen ko adu wan noon nga xam kooku nga xam ne boo newee moom li koy reetaan loo mu nekk di jubile nekk ci feet mooy yow boo nekkee ci lu neex loo xam ne borom bi gërëm na ko kontaan ci yow boobu moo koy jooyloo li koy kontaan loo nag mooy boo nekkee ci mooy yàlla looloo koy kontaanloo kooku ngay permettre sa bopp mu yàq sa digganteeg sa mbokk moo xam ne sa boroom dañ la woon rafetal nga naan bàyyi naa ko àddina ak alaaxira yow xaqiir yaa sew te tuuti te ñàkk xam te nekk jaahil malgré même bu dee say garab bu rëy nag say say say daamine leer na wala sa tagal bu dee faam nga kawe yaa ñàkk yaa ñàkk xel te yaa ñàkk yaa ñàkk personnalité yow moomule waaw parce que waat naa rek déet waa waatee sax jëlal sa waat gi nga teg ko fële te nga def la nga xam ne mooy lu gën léegi insha allah xam naa dañuy yem nii jotaay bii di ñëw mooy dañuy jëlaat affaire bi ndax àggul li al imam Ibn al di wax nii parce que lim ci wax dafa xaw a gudd tuuti euh, te suñu waxtu jot na moo tax insha allahu taala dañuy yem nii ci njàngat mii ba léegi ñu ngi ci Zaadul Maat fii hadi xayril ibaadi ak imaam ibn al qayyim al jawziyya rahmatullah alayhi di jële njàngat yi mu jële ci ghazwatu tabuuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wa salaam wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin